bu soobee suñu boroom tabaaraka wa ñu tàmbali saar bu bees di juzu bu bees di gis li nga xam ne mooy wàll bu bees ci juzu bii di xaaj bi bu soobee boroom bi tabaaraka wa ñu ngi ci war a gis li nga xamante ne mooy suuratu sajda ak suuratu luqmaan ak suuratu ak suuratul ankabuut ndax waaj xaaj bii nii ci yoon ci ahzaab la waroon a tàmbalee ci xaaju ahzaab fa nga xamante ne mooy laaya ba nga xamante ne nii ca fanweeru laaya ba foofule la waroon a yem waaye comme que ahzaab bi dañu jëloon li nga xam ne mooy mooy mooy boppu saar bi moo taxoon buut bi it warul a jeex ndax ci laayaat li mu waroon a ñu ngi waroon a tàmbalee juz'u ubbi ci fi nga xamante ne nii mooy ñeent fukk bi ak juróom benn foofu la waroon a tàmbalee daal di jeexe fi nga xamante ne nii mooy fanweeru laaya ci suuratul ahzaab waaye comme liñ la wax léegi kon ahzaab dañu jëloon lépp Ankabut bi moo tax tamit dañuy jël bopp saar ba inshaa allahu taala saar bii nag di suuratu sajda as-sajdatu mooy li nga xam ne mooy sujóot comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko xame te ci biir saar bi la la la tur bi jóge saar bii nag madinatul makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima la wàcc ba mu des ci waxu lenn ci boroom xam-xam yi ba mu des lenn ci ay laayaat yoo xamante ne nii mooy li ëpp daal li ñu wax ñenn ñi dañu ne ay ñaari laaya am ñu ne loo xamante ne nii am ñu ne benn laaya boo xam ne Medina la wàcc am ñu ne ñetti laaya am ñoo xamante ne nii dañu ne ñeen dañu juróomi laaya yoo xamante ni nii madinatul munawwara la wàcc te dinañ ko gis ci biir inchaa allahu taala mu ñu boroom di tàmbali mu ne bismillaahi ci turu boroom bi tabaaraka wa taala arrahmaani moom ni fees dell ak yërmande lay tàmbalee arrahiimi te yërmandeem yaatu mu ne alif laam miim ñu ngi lu mel nii de muy alif laam miim ñu koy door am fii gisoon nañu ay qaaf nuun ak li nga xamante ne nii mooy yeneen waaye alif laam ak xaamiim yi xawaamiim yi romboon nañ leen waaye alif laam miim mu ngi nii mooy alif laam miim gisoon nañu saad ak yoo yële moo taxit yooyu yëpp ak yañu ca waxoon nag ak nuun yooyu yëpp nag lañ ca waxoon rek ci lañuy doyloo kon suñu boroom ne tanzilul tanzilul kitaab yi wàcceeg téere bii di alquran laa rayba fiihi sikki sàkka newu ci mooy bu leen ci sikki sàkka min rabbil alamin wàcc téere bi mu ngi bàyyeekoo ci ki nga xam ne mooy boroom mu mbindeef yi am yaquluuna ndax yéeféru màkke yi dañuy wax iftaraahu këne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko sos waaye am na mooy bal na li am ba des kay ñoom dañu ne yow yaa sos lii ngay wax muy alquran ji bal nañ xam ne wute naag loolu li ñu wax de huwa moom alquran xaqu lii dëgg ba am mooy moom mooy dëgg mooy wax yu bi nga xam ne dëgg la min rabbika wax yu bi nga xam ne mooy dëgg tukki tukkee ci sa boroom yow sayidina muhammad alayhi salaatu wassalaam lu tax boroom di nga wàcce ko mu ne li tundira qawman ngir nga daldi xuppu ay nit ñoo xamante ne nii maa ataahum dikkalu leen woon dikkalu leen woon min nadirin ci xuppaatekat min qablika lu la jiitu yow rasulullah salawatullahi wa salaamuhu alayhi la'allahum yahtadun bu ko defee ñoom ñu daal di gindeeku loolu gisoon nañ ko keroog rek bi ñuy gis ci suuratu saba bi nga xamante ne nii mooy bi muy wax ne te yónniwu ma min qablika ñoo ci ñoom ñii qablaka ci lo jiitu yónniwu woon ci yow ci ñoom nii nadir loolu gisoon nañu ko que ne loolu noonu waxoon nañ ak la sa nekkoon ca suuratu ca saar ba nga xamante ne nii mooy ci suuratu yaasiin ñii ne boroom xam-xam yi nga xam ne dañu ne lii day wane ne kon ñoom kenn mësuñ leenoo yónni kenn am ñu ne déedéet ba a yónni yónni woon nañ leen kay mooy ne ñoom ñooñ mu doon waxal lay wax que ne ñoom ñooñu ñoom Abu Jahl nag ñooñu moom yonent ñëwul woon ci ñoom directement waaye ñooy Seydina Ismaïl fala ne woon ci seen maam yi kon nag loolu la kon mu ne hu allahu boroom bi alladi mooy ki nga xam ne xalaqa samaawaati moo bindaa samaani wal ard ak suuf wa ma baynahuma ak li nekk seen diggante fii sittati ayyaamin ci juróom benn fan summa ginnaaw gis stawaa mu daldi yemoo alal arshi ci arash maalakum waayen de amu ngeen min dunihi wëlliif ko moom boroom boobale min waliyin koo xam ne mooy méngoo seeni mbir de bu ngeen ko bokkaalee bàyyi koo jaamu xam leen ne du ngeen am kenn kuy méngoo seeni mbir bu leen di mbugal de wala shafi te du ngeen trouver du ngeen am kenn koo xam ne moo leen di ramm fa moom afala tatadakkarun moo yéen lan moo leen tere ngeen di xalaat di fàttaleku te xam ne lii ma leen xalaat leen rek di ngeen xam ne borom bee leen yu fendi yudabbirul amra moom moom nga xam ne moo yemoo ci arash moom mooy ki nga xam ne mooy administrer di wàcc li nga xam ne mooy dogal bi te ci arash lay jóge mooy fi nga xam ne mooy administration bi foofu lay jógee minas samaa'i tukkee ci asamaan yi mooy ca arash ilal ardi di ko wàcc ci suuf ak dogalam ak yi nga xam ne mooy wax yu yeeg yi mu bëgg ci nit ñi yépp foofu la administration bi di wàccee summa ginnaaw gi nag ya'ruju ilayhi mooy malaaka yee koy wàcce ginnaaw bu ñu ko wàccee ñu yéeg ilayhi jëm ci moom fii yawmin ci bés boo xamante ne nii kaana nekk na miqdaaruhu na tuwaayam alfa sanatin li nga xamante ne nii mooy junniy at mimma ta'ud mooy milan mimma ta'udduna ci yéen ni ngeen di compter zalika loole ak ki nga def lii mooy kooku mooy aalimul ghaybi de mooy ki nga xam ne moo xam kumpa wa shahaadati ak li nga xamante ne nii mooy li feeñ al aziz mooy ki noot ci nguuram ar rahim mooy ki nga xamante ne moo yërëmaa ko moo yërëmaate de moo yërëmaa koon bi alladi moom boroom boobale ba léegi mooy ki nga xam ne ahsana kulla shay'in xalqa kul kulla shay'in xalaqa moom moo taaral rafetal lépp lu mu bind lu nekk na mu gën a taaroo la ko defee te noonu la ko joxe li nga xamante ne mooy melo ba nga xam ne moo gën a taaru ci moom wabada ak ginnaaw gi nag mu daal di tàmbale mu tàmbale xalqal insaani wabada amu tàmbale xalqal insaani bindum doomu aadama muy bindum aadama alayhi salaatu wassalaam min tiin alayhi salaam ci ban moom la dinde ci ban summa ginnaaw gi jaala mu daal di def naslahu li nga xam ne ñooy ñooy ñooy durriyam mooy ñi nga xamante ne ñooy sëtam yi ñoom fu la leen fan la leen jaarale mu ne min sulaalatin min ma'in mahin ñoom moom li nga xam ne noonu la ñu nekk ci suuf di fi ñëw ñoom nan lañ jaare mu ne dañoo jaar min sulaalatin min ma'in mahin muy loo xamante ne nii ngay lonku boo xamante ne nii ci ndox moo xam ne mu doyadi ci maniyu ñoom ci lañuy dund ci la leen borom bi daal di leen jaarale summa ginnaaw gi sawaahu ginnaaw mu dellu nag wax ji ca maam aadama alayhi salaam mu ne mu daal di koy yemale ba mu ko bindee ci ban wa nafaxa fiihi min ruuhi mu daal di ëf ci moom li nga xamante ne nii mooy ci euh, ruuxu boppam loolu mooy teraanga bu rëy gi boroom di defal doomu aadama yi alayhimu salaatu wassalaam waaye thumma sawaahu waaye doom yi nga xam ne nit ki nga xam ne tamit da koo jaarale mu jaar ci toq man yu juddoo foofu yi suñu boroom moo ko yemale ci biiru ndeyam wa nafaxa fiihi min ruuxi mu daal di ëf mu daal di wal ci moom ca biiru ndeyam min ruuxihi ci ruuxam wa ja'ala lakum mu daal di leen defal yéen ñëpp nag as-sam'a dégg wal absaara gis wal afidat ak xol yi yépp di bunt yi nga xam ne ci la xam-xam ci la tamit nit ki war a gën a xool monde bi xam li xew waaye it jànge ci ba mu koy delloo ci boroomam tabaaraka wa taala waaye boroom bi ne maa leen defal lii lépp waaye qalilan lu néew maa na ngeen di sant yéen doomu aadama yi de alayhi wassalaam mu ne waqaalu ñoom yéeféru màkka yi nag ñu ngi naan ay ida dalal na fil ardi ndax ñun bu ñu faatoo bañ sa suul ñu ci biir suuf ba ñu nekk ay yax ba sànku daal ci biir suuf si mooy ñu nekk ba maaseeg suuf si nga xam ne kenn dootu ñu ràññee fil ardi mooy bu ñu sànkoo mooy bu ñu réeree ñu suul ñu daal ba nekkatuñu ba ñu nekk ay yax ak yooyu fil ardi ci biir suuf a naa ndax ñun la fi xalqin jadid ndax ñun dinañ ñu bindaat bind boo xam ne bu bees la di ñu dekkil loolu laaj la boo xam ne buñ doon def ngir dekki laajuñu ko ngir ñu tontu leen ñu leen tontoo mu jariñ leen déedéet suñu boroom ne balhum li am ba des mooy ñoom ma am ñoom yéefir yii bi liqaa'i rabbihim kaafiruun ci daje ba nga xamante ne rendez-vous bañ am ak seen boroom war a dajeek moom kaafiruuna dañu ko weddi kul wax leen nag yatawaffaakum malakul mawti nee leen yëg leen ne yéen ak ñépp yatawaffaakum na leen faat malakul mawti malaaka mi nga xamante ne nii moom la borom bi gàll li nga xam ne mooy faat doomu aadama yi jël ruuxu doomu aadama yi te kooku waxoon nañu ko muy seydina azrailu alladi mal mi nga xam ne wukkila bikum moom lañ leen moom lañ leen gàll moom lañ gàll ci yéen nga xam ne moom la borom bi chargé ngir muy nekk koo xam ne moo leen di faat summa ginnaaw gi ilaa rabbikum ci seen borom yéen ñépp turja'una ngeen di dellu xam nga li gisoon nañ ca suuratu euh, Zumar suñu boroom doon wax ne allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha boroom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xam ne mooy faat bakkan yi jamono ja seen faatu jotee loolu ak lii benn kese la mooy boroom bi tabaaraka wa taala mooy dëgg dëgg mooy kiy faat léegi nag dafa def Azraïl seydina Azraïl alayhi salaam di malakul mawti moom mooy intermédiaire bi nga xam ne moom la boroom bi teg ngir nëbde ko li nga xam ne mooy kattanam gi nga xam ne moom ci la koy defe mu nekk loo xam ne nit ñi ñu bi tabaaraka wa mooy moom la ñuy xam ndax du ñu bari du ñu ko gis nii léegi mais borom bi dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne mooy faat bakkat yi amoo tax dafa nekk ñoo xamante ne nii léegi nag moo tax boo déggee ñeen ñaan borom bi moo ko faat mooy moo ko faat directement mooy benn la mooy ne boroom bi bu ko neexee mu teggi li nga xamante ne mooy barrière boobu noonu di Seydina Azraïl nit ki nga xam ne day accès directement nga gis ni nga xam ne borom bi moom noonu la koy faate directement ak li nga xamante ne nii nag loolu am na ñu ngi koy defal bu ko defee ñu ne moom borom bee ko faat directement sans malakul mawtu waaye lépp ci xudraay borom bi